ci suñu jotaay bii ñu génn bi àwnillaahi wa fadlihi wa minnati ñu ngi woon ba léegi ci ahkaamu zakat muy àttey zakat ci ci lislaam gisoon nañu ñu ngi woon ci suñu tiroir numéro 2 ci suñu tiroir numéro 2 jeexaloon nañu ko ba tàmbali woon suñu tirwaar numéro 3 tiroir numéro 1 bi mu doon aldahab wal fidda ak suñu umulaat ak nuquud yi muy xaalis ak suñu monnaie nationale yi tiroir numéro 2 moom it gisoon nañ ko muy alxubuubu wa zuruucu wa simaar mu jëmoon ci pepp yeeg meññeef yi jóge ci mbay mi ubbi woon nañ ci jotaay bi weesu suñu tiroir numéro 3 muy al al an'am al mawashi muy jur ji al ibilu dromadaire ak chameau muy géléem wal nag wal ganamu xar ak bëy ñëwoon nañ ci ba gis yooyu noonu que ne yooyu la concerné géléem nag xar ak bëy gisoon nañ charte yi nga xam ne condition yi nga xamante ne il faut ñu remplir nag ci ñoom ngir ñu ne lii de bu matee bu war nañ cee génne zakat wala war nañ cee génne zakat ci condition yooyu ñetti condition la woon bu njëkk bi mooy nit du ami xaram rek wala ay bëyam wala ay nagam wala ay géléemam rek ñu ne ko acca génneel zakat déet il faut bulughu nisaab première condition première charte charte bu njëkk foog mu mat nisaab beneen charte bi mooy <clears throat> mu nekk loo xamante ne nii xawalaanul xawli da ciy am mooy mu am date at mi ñëw ba fekkat ko fa bi ci mujj mooy mu nekk saa ima loo xamante ne nii li ëpp ci at mi day doyloo mën naa day doyloo lekk ci caawa mi wala pâturage bi nga xam ne taw yi ñoo koy ñoo koy saxal te ñoo koy màggal li ëpp ci at mi pas at mi yépp même bu dee ne léeg-léeg dinañ ko xont boroom dina ko xont dina ci dina ko toppatoo waaye li ëpp ci at mi ci almaau walkalau ci la ne mooy di topp pâturage yeeg taw beeg ndox yeeg yooyu caawa mi ak tool yi nga xam ne dañ leen a booye ñu nekk ay yuñ booyal ngir mu nekk mbóoye woo kii euh, tool yi ñu booyal yi nga xam dañ leen a boyal def leen a bàyyi leen ñu noppale ko ñax ya ñu cay lekk ca yoo yële loolu mooy ñetteelu condition bi Uh, waaye mu nekk loo xam ne tamit parce ci saa ima bii ci lañ gise woon ay mbir mooy ne il faut pas mu nekk loo xam ne gëleemu waaji la benn waaye bu am sama am am samay gëléem yoo xam ne pour sama transport bopp la wala sama nag yoo xam ne ngir sama bay sama toolu ceeb yi la ma bàyyi leen ñuy for ci mbedd mi ak yooyu comme ni ñuy def senegal ak fas yi fas dinañ ci ñëw afil xayli zakatun am la waxoon nañ tamit al ansal dinañ gis lem est-ce que le miel am na zakat wala déet dinañ ci ñëw ak wute ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim bu ñu paree ci suñu wàll wi ñoomin nag ñoomin géléem ñoomin xar ñoomin bëy léegi ah, kon bu dee ne loo xam ne gëléem boo xam ne dama koy bàyyi muy fori di lekk ci mbedd mais ci àll bi yooyu mais pour mu may bayal sama tool la wala pour ma ciy war loolu même bu dee mat na nisaab bi cinq gëléem lañu yoo xam ne ñooy res sama tool yooyu kenn du ci génne zakat ci li gën a dëgër te mooy wax waa jumhur xilaafan lil malikiya wuteeg ñi nga xam ne mooy ngir mi dafa bañ lool ne loolu lépp dañ ciy joxe zakat waaye wax jooju gënula dëgër dinañ ko wax ci biir incha ana adilla yi ak wax jooju ana la daal di tegu insha allahu léegi euh, tey ñu waxoon dañuy commencé dañuy jël par espèce hmm? al an'am dañuy jël par espèce tey ñu gis ban espèce tey ñu war gis espèce wu ci ay déclinaison wam ñoomin dromadaire wala chameau mooy bi am buxtiya wala urabiya bi bu ci man di doon nga xamante nii moom lañaa gis tey incha insha allahu taala ha al ibil zakatul ibil lan mooy nisaabu ibil xam nga moo doon première charte bi foog mu mat li nga xamante ne nii mooy nisaab foog mu mat li nga xamante ne nii mooy nisaab mooy mu mat c'est imposable léegi say imposable ibil moo mooy lan waay hein ana lan mooy say say imposable ibil loolu al ibilu mooy kon gëléem yooyu yonent bi aleyhi salaatu salaam moo ngi wax ci xadiis boo xam ne mu ngi saxiixayn mu ngi ci saxiixu imaamul Buxaari ak saxiixu imaamu Muslim ibnul Xajjaaj muy xadiis Seydina Anas ibn Maalik radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa hmm? muy xadiis boo xam ne ponk la ponk la ci zakaatul ibil ak xanam ak baqar mooy xam nga xam nga masala yi mooy masala yi boo ñëwee ci bunt yi wàllu njàpp dafa am xadiis yoo xam ne ñoom ay ponk lañ ci wàllu njàpp il faut nga man loolu il faut nga mokkal leen waaw non boo leen mokkalul moom ah xanaa ngay waxe wax joo xam ne doo ko teg ci dalil mais mooy yi nga xam ne ils sont incontournables moom la boroom ahadithul ahkaam yi ñi nga xam ne ñooy bind ci yooyu loolu lañ def hein ku mel ni ñoom al imaam al xaafiz ibn xajar rahmatullah alayhi ci bulughul maram ñoom al imaam al majd ibn taymiya rahmatullahi alayhi di maamu al imaam ibnu taymiya alxaraani maamam muy almajd ibnu taymiya ah ci muntaqal axbaar waaye moom la ko mel ni ñoom boroom umdatul ahkaam tuddoon nañ ko keroog mbokk al imaam muwafaquddin ibnu qudaama di al imaam abdul ghani al maqdisi raxmatullahi ala al jamii moom lañ def ci téere yu mel noonu nga xam ne dañuy jël bunt bu ne kitaab bu ne comme tahaara ñu indi fa xadiis yi nga xam ne moom manu la ñàkk en tout cas yii moom bi boo nga xam ko ci sawm lii zakat lii yii yii xadiis bii nag nu la ponk la ngir zakatul an'am nga xam leen muy xadiis boo xam ne seydna anas ibn maalik radiyallahu anhu moo ko nettali hein mu ngi ci yeneen euh, sunanu al imaam Abu Dawud boo demee di nga ko fekk na ko noon sunanu al imaam an-Nasaa'i rahmatullahi alayhi Seydina al imaam al Buxaari rahmatullahi alayhi mu ne haddasanaa Muhammad ibn Abdillah ibn al-Musanna mu ne haddasanaa nettali nañu Muhammad Muhammad ibn Abdillah ibn al-Musanna al-Ansaari Muhammad boobu di doomi Abdullah Abdullah di doomi ah, al-Musanna al-Ansaari ko joowoon ci waa Ansaar qaala mu ne haddathanii nettali na wa abi mooy Muhammad kan mooy baayam Abdullah ibn al-Musanna qaala mu ne baayam moom di Abdullah ibn al-Musanna mu ne haddathanii nettali na ma Sumaamatu ibn Abdullah ibn Anas mu ne haddathanii mu ne nettali nañu kan moo leen nettali ah mu ne abdallah ki nettali mooy abdallah ibnu musanna ano abdallah mu ne ku nettali mooy abdallah sumaama sumaama ibnu abdillah ibnu anas mu ne sumaama moo ko nettali di doomi abdallah abdallah boobale di doomi anas mooy anas ibn malik anna anasan kene seydina anas ibn malik radiyallahu anhu xaddasa moo ko nettali seydina anas moo ko nettali anna aba bakrin radiyallahu anhu kataba lahu haadha alkitaabi lamma wajjahahu ila al bahrayn mu ne Seydina Anas mu ne waaw mu ne Seydina Abu Bakar de radiyallahu anhu moom moo ko nettali moo ko wax keroog bi nga xamante ne nii non katabalahu moo ko bindal daf ko bindal keroog bi nga xam ne ci la ko jublul mooy la ko yónni ngir mu dem doxil ko mission ilal Bahrayn ca Bahrayn ngir jëli zakat yi bi yonent mi aleyhi salaatu salaam làqoo Seydina Siddiq nekk xalifa mu yónni Seydina Anas ibn Malik gisoon nañ ko ci bi ñuy gis tarjama Seydina Anas ibn Malik radiyallahu anhu wa ardaa waxoon nañ lii que ne Seydina Abu Bakar bi mu ko woowee Seydina Omar ñëw mu ne ko kii de la Anas mii de laa bëgg a yónni fi nga xam ne mooy Bahrain ngir mu dem ci wàllu zakat yeeg lool Seydina Omar wax lu rafet ci moom seede lu rafet ci Seydina Anas mu daldi koy yónni allahu akbar ah keroog nag la ko Seydina Siddiq bindal lii mu def ci këyit gëm ko bindal mu yóbbu bismillahir ci turu yàlla mi nga xam ne moo fees dell ak yërmande te yërmandeem yaatu ci lay tàmbalee mu ne haadihi haadihi faridatu sadaqa allati farada rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala almuslimiin wallati amara allahu biha rasulahu faman su'ilaha min almuslimiin ala wajhiha falyu'tiha wa man su'ila fawqaha fala yu'ti akbar ha akbar mooy lan mu bindal ko ne lii de haali gis nga lii ma la bindal yaa Anas téere sii ma bu ndaw bii bataaxal bii ma la bindal faridatu sadaqa mooy li nga xamante ne mooy copie la boo xamante ne mooy farataay zakat zakat bi suñu boroom farataal bi nga xam ne farada rasulullahi ala al lii ma lay bindal fii man as-Siddiq ci kan laa ko jële ci yonent bi alayhi salaatu salaam ni ma nekk xalifaam tey lii ko piloté ci loo xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam laa ko jële hein ci loo xamante ne nii ci yonent bi alayhi ko jëlee man as-siddiq allati bi nga xam ne farada moom la farataal rasulullahi ala al lii la yonent bi aleyhi farataal ci loosu jullit ñépp ci yam kenn génn ci waaw lii bépp jullit la concerné wala tii te lii ma lay digal nii di la ko bindal fii mooy te yonent bi aleyhi farataal ko ci jullit ñi mooy li nga xam ne amara allahu biha rasula moom la suñu borom digal ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam ngir mu jottalil ko jaam yi waaw kon mooy mbir mi sharia loolu la di sunna du dara moo moo tax wa anzalna ilayka dhikra li tubayyina la boo xam ne comme ni eh, hadith bokk yonent bi alayhi salaam suñu borom moo ko jox comme ni mu ko joxee alquran ngir mu leeral alquran kon Seydina Siddiq mu ne lii la yonent mi alayhi salaam farataal ci jullit ñi li nga xam ne moom la ko boroomam digal muy farataay zakat mu ne faman su'ilaha minal muslimiina ala wajhiha falyu'tiha xadiis bii li tax ñu njëkke ko wax naa la mooy ponk la ruknu la arkan la pilier ci wàll wi moo tax dañ koy gis tout lépp lañuy gis lépp la ñuy wax xadiis bi yépp après nag moo ñuy defal mooy suñu introduction mooy suñu mbëmbëstal ci wàllu nisaabul ibili zakatul ibili après zakatul baqari ak après zakatul ghanami léegi nag duñ ci dugg ci détail bi dañ koy wax noonu rek di dem après bu ñëwee nag ci bu nekk dinañ la ne fàttalekul xadiis bala mu waxoon muy xadiis bi allahu akbar kon mu ne faman su ilaha képp ku ko laaj minal muslimiina ci way ngëm yàlla yi ala wajiha bala ñoo jàll bala ñoo jàll j'espère que personne n'a fan lañu yem li ma bëgg a wax personne n'a oublié xam nga zakat bi masala yi ñu def yépp koor yi nga xam dañ ko gis ci ak façon ak ci julli ak li jëm ci wàllu salaatul janaasa ak yi nga xamante ne ñoom ñoo jëm ci yi ñu gis ahkaam yi yépp ci biir siira bi zakat bi moo ci gën a gudd waaw zakat bi moo ci gën a gudd te zakat bi daa pareegul sax waaw li tax ma nag j'espère que kenn fàttewul fi ñu yem mooy ci wàllu siira bi ndax lii lépp mooy dund yonent bi aleyhi salaatu wassalaam allahu akbar waaw ñun dari en général ni ñuy jànge siira rek moo dul baax moo tax teg ko ci ay événement yi ñuy nettali mu mel ni ay léeba ko léppoon amoon na fi ndaanaan mais lii mooy siira di yonent bi aleyhi salaam dundam gi xadiis yi lépp ci dundam gi la jóge du dundam ci dundam waxam la kañ la ko wax bi muy dund lépp yi ñuy jàng ci sharia bi yépp ci siiraam bii la jóge mooy ci dundam ji la jóge moom aleyhi salaatu wassalaam ci la faqih bi tibbe jàng euh, boroom xam-xamu fiq bi ci la jële usuli bi ci la ko ci la jële la muy jële hein waaye bulaxaa u fusaxaa u yi gaa yu éloquent yeeg gaa yi yooyu yépp fi lañ jële waaye waa ji nga xam ne ci wàllu suluk la ne ci dund gii la jële li muy wax ak li muy joxale hein mooy amul kenn ku fii nii nga jële li ngay wax ak la ngay jëf mooy bu dee dañ koy jàng en tant que événement bu ñuy nettali rek mu mel ni léeboon léppoon amoon na fi daanaan loolu noonu day xaw yéeme waaw moo tax lii lépp ci si siira yi la bokk ah, comme ça nii la nii la waaw nii la kay waaw yónni woon na Seydina Muaz kii zakat rek ñu daal di jàll dem suñu yoon te waaja ba nga nga nga wax ko loolu te xamul dara ci wàllu zakat koor noonu bañ ko farataalee nga wax lii rek waaye ci dundam gi ci at sàngamak yooyu jàll te waaj xamul nu ñuy woore moom xiifal lay def loolu loolu lu doy waar la waaw ñun léegi léegi tontu leen léegi fan la ñeemoon ci ci wàllu événement yi événement yi ban année sax la ñeem ban année ci dund yonent bi alayhi salaam lañ ñeem nii wuyul ku mën a tontu rek na tontu j'espère que fàttewu ngeen yàgg nañ ci zakat bi mais j'espère que fàttewuñu mais mooy yónni Seydina Muaz ak Seydina Abu Muusa Abdallah ibn Qays radiyallahu ta'ala anhuma ila al-Yaman yónni jum leen yónni Yaman foofu lañu yem bim di wax yassira wala tu'assira bashira wala tunfira hmm? bashira dee leen bëggal na fa ngeen ma leen yónni na ngeen leen bëggal de wala tu'sira te bu leen hein yombal leen wala tu'sira te bu leen jafeñal wa na ngeen bëggal wala tu'sira non wa wala tunafira bu leen dawloo nit ñi waaw waaw bu leen leen dawloo di leen wax loo xam ne day tax ñuy désespérer wu kese ndax xawfan rajan ma'ahu la nit ki war a boole waaw di tiit tey am yaakaar bu benn bi ëppee beneen bi rek mooy san ne va mu ngi mel ni moom ñaar yooyu tiir ci ngay naaw jëm ci sa boroom bu dee ñaari elu avion yi wala ñaari elu picc yi ñaari laaf yi laaf bi dafa dëng beneen bi jub ah naawum picc ma du jaar yoon de avion boobu wóorul de benn el bi mel ni lu samp beneen bi tàllalu ah man de moo gisee duma ci dugg jaral na ma annuler sama billet d'avion grawut euh, retourner moi ci piste ci ci kii ba ca old old old aéroport ba ma ñibbi waaw kon nag mooy xaw fan fii xaw fan dangay boole ñaar yooyu boo ci boo ci def mu mu féete kaw bi ci des rek yaa ngay commencer nag di indi li nga xamante ne mooy ay problème kon foofu lañu yemaa ah. faut pas oublier foofu de <laughs> ci dixième année bi yonent bi aleyhi salaam bi muy yónni saxaaba yu bari ilal yaman waxoon nañ la ñu ngi ci Seydina Abu Muusa al-Ash'ari ak Seydina Mu'aaz bu ñu paree ci ñooñu kan lañ waxoon moo ciy tegu dinañ gis yónni gi mu yónni seydinaa Xaalid ibnul Walid Abu Sulaymaan fan ilal yamani yónni ko yaman moom it ak bi muy yónni kan seydinaa Ali ibn Abi Taalib bin Asadullah al-Ghaalib Abu Turaab radiyallahu anhu moom it ilal yaman waaye yónni keneen seydinaa Abdallah nu mu al-Bajali Jarir Jarir ibn Abdillah al-Bajali ñooñu ñépp dinañ leen gis ñooñu ñépp dinañ leen gis inshaa allahu taala waaw loolu mooy loolu bu ñu ko fàtte loolu loolu bu ñu ko loolu bu ko fàtte loolu bu ñu ko fàttee ah très bien léegi kon ñu jàll ci suñu xadiis bi nga xam ne mooy mooy suñu lépp ci lañuy basé ci lii nii nga xamante ne nii ci lañu nekk ah mooy kon xadiis Seydina Anas ci bind bu ko Seydina as-Siddiq daldi loon daldi woon bindal moom Seydina Anas de Malik radiyallahu ta'ala an kon mu ne léegi kon ñu gaawa ah. yeneen mu ne lii de yonent bi aleyhi salaatu salaam mooy lii ab copie la ci <coughs> farataay zakat mais zakat ji muy wax fii dina ko leeral ci biir mooy zakat bi ñu nekk ni am na am mu ne bi nga xam ne moom la yonent bi aleyhi salaatu salaam farataal ci kaw jullit ñi te mooy bi nga xam ne amarallahu biha rasula moom la suñu boroom digal ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam faman su ilaha képp ku ko laaj minal muslimiina ci jullit ñi mooy ku ñëw di réclamer lu toll nii ci ñi nga xam ne way woomal lañ ci jullit ñi te am nisaab bi condition yëpp remplir autorité yi buñ ñëwee di leen ko laaj ala wajhi ah ci kaw ni ko yonent bi alei saat salaam waxoona waxee ah ci kaw li nekk ci téere bi waaw mooy lan am xam nga am na lu ñu waxoon ne gis nga xadiis Seydina Muaaz boobu bi ñu ko gisee dinañ ñëw ci yenn ci masala yi fii nii lañ koy gisee ci masaa'il yii ñu nekk ci ahkaamu zakaat bim naan ko wattaqi karaa wala mu naan ko moytul karaa'ima amwaalihim li nga xamante ne nii mooy yi gën a valeur ah, ci seen alal yi booy jël zakat lu diggu doomu ngay jël doo ñëw jël xar yi nga xam ne ñoom ñépp ñoo fees dell ak soow te war a jur ak yi nga xamante ne ñoo yi leen di tëbu nga jël yooyu bàyyil waaj yi nga xamante ne nii daanaka mënatuñ dara li leen dese jur nañ ba manatuñoo jur ah ak yi nga xam ne ñoom yu góor lañ yoo xam ne mënatuñ dara dañuy nekk noonu rek di xaar bee nga nga ñëw jël fuxul yi faxli yi kuy yu baax yi yi nga xam ne ñoom ñoo tollu seen ndaw ak yi nga xam ne ñoo toll ci jur nga ñëw jël yooyu bàyyil ko fële yonent mi alayhi salaam na mukk du demee noonu moo tax gaa yi kon faman sa alaha képp faman su ilaha képp koo xam ne laaje nañ ko ko minal muslimiina ci jullit ñi képp koo xam ne autorités yi ñëw nañ ci yow jullit ñi ci jullit boobee di kolaaj ala wajiha ci kaw nii ma ne nii lay demee man alayhi salaatu wassalaam ni may bind fii fal yontiha koo kële ñu ko laaj nañ na ko jox na fal yu'tiha nañu ko ko jox moom ma koy laaj muy autorité yooyu la waaye wa man su'ila fawqaha fala yu'ti bépp autorité mooy xam nga waxoon nañ la yii nii ci réewum jullit mooy moo xam ne charia lay doxal hein mooy ni mu doon demee mooy soit yi mooy ñi nga xam ne ñoom la ñooy les collecteurs d'impôts les agents d'impôts ñooy ñi nga xamante ni ñoom la ñuy yebal ne leen dem leen ngeen liggéey ci lii mooy wal amilina alayha ñoom ñooy dem ngir collecter ji ñaata xool yi comme ni ko waxoon ci zakatu zurwa ci mbay ni que ne euh, waa ji day ñëw def xars bi mooy ki nga xam ne agent d'impôt la mooy ñëw ci tool yi day ut euh, période boo xam ne ci lay dem tool yi nekk comme mu ne état bi comme bu ñu jëloon exemple Sénégal bu doon ci charia la ñuy dox day am ministère boo xam ne xaw ma des finances et de la zakat et des awqaf fu yeeg yooyu yëpp moo ko yor léegi ñoom dañuy am ay agent yoo xam ne assermenté yoo xam ne loolu la ñuy liggéey ci wàllu zakat bi ak yooyu léegi agent yooyu bu dee wàllu mbay mi dañu naan ñun période divernage xam nañ ni mu demee ay septembre octobre jàpp yooyu lay pareeg yooyu ñu ne léegi jamono joojo nga xam ne ca lay ñor ca la ñuy yónni agent d'impôt yi ñu dem dans le bassin arachidier ñii dem euh, ca Casamance ñii dem fi nga xam ne mooy Richard Toll ñeneen ñi dem feneen fële ca ñoom Kaolack ñoomin Fatick ah foofu yépp ñu daal di fay dem waaw fekk muy jamono joo xam ne jamonoy déqi la ak góob walla jamono ji nga xam ne moom la ñuy récolte li nga xam ne mooy riz bi bu boobaa nag waa ji nag daal di à agent d'impôt yooyu daal di ñëw à peu près ci garab yi wala ci kii yi ñaata lay doon wala yooyu mu def xars bi ne lii la te ci kaw loolu la ñuy joxe zakat bi hmm? bu ree ci wàllu jur gi ñu ñu ñu ñu envoyé ay gaay ñuy dem day ay daara jolof ñii dem biir biir biir Pikine ndax foofale am na ñoo xam ne bu dee ñoom seeni jur ci mbedd mi lañuy ci bu dee dafa am ay zone yoo xam ne comme ça ga technopole gaa yàq nañu ko waaye bu dee yu mel noonu nga xam ne da doon am ñax mu bari ñoom fa la ñuy dundeek yooyu léegi ñooñu ñu yónni fa agent d'impôt yi ñu daldi euh, natt mbir yi dem jaar ci réew yi fële ca ca Matam jaar ca Saint-Louis foofu yépp mooy nag mooy loolu décentralisation da ciy baax waaw agence région bu ne mu am ñoo xamante ne ñoom ñooy s'occuper wu wu ci loolu ci turu nguur gi nguurum jullit mi voilà ñooñu nag la naan ku ci ñëw képp ku ñëw ci agent yooyu nga xam ne autorité bi lañ fi ñëwoon daal di laaj yow baykat bi wala yow sàmmkat bi dañ ma ne mais nappkat moom bokkul ci affaire yi nappkat ñoom seen gannaaw bandang de ñoom moom zakat zéro quoi <laughs> ma ne la non lu <laughs> <laughs> euh, euh. cubbaloo parewul de déedéet kenn waxula lu cubbaloo moom grawul ah non non lu cubbaloo il passera en caisse mais ci ay conditions comme gars yi rek dina passer à la caisse saa yi hein selon condition yi hein bu remplir léegi loolu dinañ ñëw ci <laughs> nga ne ah non c'est yow nag saa yi yow xanaa lébu yi dañ laa dañ laa ci saway yow waxoo ci ñoom dara quoi xëy na ñoom daal kon yow ba ngay wax zakat ba léegi dafa mel ni napp moom napp moom saway waaye te ñoo nekki nappkat ta ba suñu mbay mi bu dee waaju nay la kow ko war ko def jaamu yàlla mu war cee bég yàlla de jox la lu bari laaj la ci lu néew loo xam ne ci say mbokk nga koy delloo nga naan ay téema changer métier eh sois pas avare <laughs> non napp nappkat yeeg ñooñu ñooñu dinañ ñëw ci seen mbir mais fii waxuñ yoon lii éleveur la éleveur <laughs> mooy ñi nga xam ne ñooy kii euh, pasteur yee ñi nga xam ne ñooy nekk ci jur gi ñooñu lañ nekk nii kantaa nappkat yi nappkat yi ci urudu tijaara la ñuy dugg <laughs> voilà mooy beneen tiroir bi buñ ci paree hmm? tiroir bi ñu war a ubbi wat foofu la nappkat yeeg commerçant yeeg gaayoo yépp boutiquier yeeg ga ñoon ñépp foofu lañuy dugg voilà femme d'affaires yeeg homme d'affaires yeeg ñoom ñépp fa la ñuy dugg waaw léegi loolu kon dinañ ci ñëw <laughs> kon mu ne faman su ilaha faman su ilaha minal muslimin képp ku ko laaj ci agent d'impôt yi nga xam ne nguur gi lañ fi toogal ñëw laaj leen ko yéen yéen baykat yi wala yéen ñi ngeen xam ne yéen a yor jur ji yéen sàmmkat yi ala wajiha ci kaw ni ma ko tërale fii ah fal yontiha na nangeen kooku nañ ko ko jox waman su ila fawqaha fala yonti képp nag ku fi ñëw laaj leen lu ëpp li ma def fii man yonent mi aleyhi salaatu salaam ne mooy li nekk farata ci seen kaw ku leen nara laaj nag lu ëpp lool bu ko kenn jox fala yonti bu ko kenn jox tuus tuus dara dara dara dara dara dara waaw bañ leen bu leen ko joxe mais loolu mooy bu dee ci du indi fitna boo xam ne moo gën a rëy loolu waaw bu dee ne day day jël fitna bu gën a rëy boobu yonent ma sa saasam jàngal nañu feneen te abu sayna abu dar waaw bam naan ko mais nooy def euh, bu dee dangaa fekk ñoo xamante ne nii njiit yoo xam ne mooy booy dund euh, ñoom dañuy yéex a julli quoi dañuy bàyyi tisbaar dañuy dañuy toog nekk ci seeni yitte wala ci seen xutbaay bopp ak seeni affaire ba daanaka sawaay beneen waxtu waxtu bi war a génn complètement mais ñooñu buñ la jiitee te nga nekk ci jàkka ji seen kii te foog nga dem fa nooy def mu ne ko yonent bi alayhi salaam yow laay laaj dama lay delloo kii bi rek laaj la lan nga ñuy conseiller lan nga may conseiller mu ne ko bu boobaa julli ko hein julli ko se waxtoom jullil julli bi waxtoom après nga door a dem ca jàkk ja ndax ku demul gars yi soupçonné man nañ la cee fàtt parce que ah diw ñëwul parce lay bañ a julli si ci ñun ñun lay bañ ñu jiite ko <laughs> xam nga yi ñuy wax ñun dunduñu ko façon nguur yu mel nii saxaaba yi nag radiyallahu anhum dund nañ ko ñoo xam ne ñu dëng jiite leen di leen forcer ci yenn yi te doonuñ ci woon man dara ñoo xam ne hein bu ñu newee ci diine ñoom ñii ñoo tax te bañ ciy ne kenn waxuma bàyyi ñooñu sax ñu ci ëpp dañ doon xeex contre saxaaba yooyu ah l'islam suñu borom def ba l'islam euh, féete kaw doomi ñoo ñële yor nguur gi di def maa tey di di di di di rayaka def lu leen neex te kenn mënu ci dara waaw ba kon ñun dunduñu yooyu ah alhamdulillah dunduñu yooyu de waaw loolu mooy bu bu dee nekk dañ leen a laaj lu ëpp loolu ku leen laaj lu ëpp lool bañ leen mais mooy bu dee ni du indi fitna ndax fan la ko wane ci beneen xadiis bi ñu la doon wax sànq bim naan ko euh, euh, mooy alayka bis sam'i wa ta'a mu ne ko mais même bu dee damaa dóor jël sama alal mu ne ko même bu dee dalaa dañ la dóor sax waaw caw la ay yar dóor la ay liif tooñ la tëj la waaw te defoo dara yàlla xam na ne innocent nga defoo dara nangu sa alal saisir ko mu ne même loolu nekkal ci dégg ak topp ndax fitna lay bañ rek waaw ndax bu amee xa di ngeen xam kañ la tàmbali mais kenn du xam kañ lay jeex ku ko waaj weddi laajal waa Syrie waaw ba ñu gisee gars yi printemps arabe ñoom ñu ne ci dabaj parce que mooy mode moment bi rek Égypte nee nañ tëll printemps arabe. Tunisie printemps arabe hein Libye printemps arabe ñoom it waa Syrie ñu ne ñu nit printemps arabe <laughs> ay gis nga boobu de ba léegi nii may wax ak yéen ba tey ci saa waay ma ne may wax ak yéen nii di le 10 octobre 2018 <laughs> waajaa mujj ay at waaw ñu nekk ci guerre civile boo xamante ne nii teewul waaja tey la gin am doole te buñ defoon li yonent mi aleyhi salaatu salaam waxoon ah buñ defoon li leen yonent mi aleyhi loolu lépp du ci am waaw kon nag kon bu nee ku laaj ku ku ñu laaj lépp lii bul ko joxe mooy a condition mu bañeen di fitna gu rëy loolu gu ëpp loolu ki boo bañee ay mordom di ci am ak yooyu yooyu jaru ko waaw defal rek mu ne ko yow joxeel sa àq bi nga war a joxe ah joxeel li nga war a joxe te sa àq yow bi ñoom ñu nangu nga ñaan ko nga laaj ko sa boroom laaj ko sa boroom waaw laajal sa boroom sa àq te nga bàyyi leen rek ñoom ak loolee aha allahu akbar gis nga de moo waaye sunnaa neex ah ku ko def léegi nag gaa yi naan yambar laak non sooy bon sooy yooyu gaa yi dañ lay yàpp waa ma ne ah garaawul nañ ma yàpp man sunna dinaa ko doxal ñu naan nañ ma yàpp du tooy du yambara ah. waaw taxe leen ma de tooy de kola boo garaawul en tout cas man sunna laay doxal waaw sama àq naa joxe man li ma war sama àq yi nga xam ne moom lañ nangu nag may tàllal sama loxo saay boroom samay yoxo saay boroom di ko ñaan mu delloo ma ko kon yeneen mi aleyhi salaam loolu la wax ku ñu ko laaj ci yéen autorité yi ñëw di leen ko laaj ci kaw ni ma ko waxe ak ni ma ko tërale jox leen leen bu leen nay de yéen yéen ñu yor lool alal joojale waaye ku leen laaj lu ëpp lool bu leen ko joxe léegi nag mu commencé déglul fii nag la affaire bi ne fii arba'in wa ishrina min al ibili fama duunahu min al ghanami min kulli xamsin xamsi shaat min kulli xamsin shaa allah commencé nañ de mooy léegi fii c'est général xoola zakatul ibil bu la neexee bu ci sonnawul nañ wax affaire bi après bu ñëwee dinañ jël bu nekk ak détail yonent bi fii arba'in wa ishrina lii mooy lii Seydina Siddiq bind bindal Seydina Anas ne yonent bi alayhi salaatu salaam mooy téere bi mu bind waaw mooy li nga xam ne mooy li mu farataal teg ko ci loosu jullit ñi fii arba'in wa ishrina min al ibil waaw mu ne ci vingt-quatre arba'in quatre wa ishrina ak vingt muy vingt-quatre minal ibili fama duunahu lu ko gën a suufe kaw mooy à partir de vingt-quatre jëm suuf mooy vingt-quatre jëm suuf hein fama duunaha minal ghanami xoola fii arba non damaa minal ibili fii arba'in wa ishrina minal ibili fama duunaha minal ghanami min kulli xamsin shaat dégg xam nga wax ji lan lay wax fii dane déglul déglul déglul bala ba non non neex na neex na te dama ko ñu fe fii arba'in wa ishrina min ibil mu ne vingt-quatre géléem yu ne jëm suuf famaa duunaha lu gën a suufee vingt-quatre ci géléem ku ko am kooku buy génne zakat du géléem lay génne minal ghanami buy génne zakat moom li muy génne lan lay génne ci jur ji lay génne mu xanam waxoon nañ la mooy lan mooy xar ak bëy mooy jusqu'à vingt-quatre ku am vingt-quatre géléem jëm suuf mooy ba fa nisaabu géléem dinañ ci ñëw ah kooku buy génnee zakat du du moom dañ naan ko waa yow mat nga nisaab sa géléem yi mat nañ nisaab kon génneel kon génneel li nga xamante ne nii mooy ak gëléem déedéet moom du génne gëléem xar lay génne moom xar lay génne loolu lay wax nii fii arba'in wa ishrina min al ibil vingt-quatre ci gëléem famaa duunahaa lu ko gën a suufe lu ko gën suufe minal ghanami kooku buy génne ci lan lay génne ci xar walla bëy min xam xamsin juróomi gëléem yu ne lii mooy nisaabu gëléem mu ngoog fii kulli xamsin shaa ku am cinq gëléem lii mooy nisaabu gëléem fii la commencé mooy cinq gëléem ku am cinq gëléem dangay ko mooy bu ko fi xawalaanul xawli fekkee bu ko fi at mi ba fekkaat ko kooku lan lay génne buy génne zakat kenn du ko ne génneel benn ci sa cinq gëléem yi sa juróomi gëléem yi génn ci benn déedéet dañ naan ko bàyyi leen fi waaye nga utum xar am xar wala aw bëy lool ngay génne zakat waaw mu ne fa ida balagat léegi léegi dinañ ñëw ci waaw man bu ma amee cinq gëléem dëgg la benn benn xar laay génne mais ba vingt 24 yi nag entre entre cinq ak vingt 24 nu muy demee ñu ne la loolu dinañ ci ñëw loolu dinañ ci ñëw yow jàppagul lii rek wax nañ la duñ dugg ci détail nañuy wax lii rek di dem mu ne fa ida balagat kon sànq lan la wax 24 jëm suuf boo ciy génne zakat looy génne ay xar ngay génne xar ngay joxe xaax xar ngay joxe léegi nag mu des beneen affaire beneen affaire bi mooy lan léegi bu ma dépassé vingt quatre lu ci tegu vingt cinq léegi nag mu dugg nag ci wàllu vingt cinq fa ida balagat xamsan wa ishrina ila xamsin wa thalathin fa fiiha bintu maxaadin unsa la bintu maxaadin unsa mu ne fa ida balagat bu dee nag géléem yi sa troupeau géléem yi nga yor balaxat dafa jote mooy mat na mat na mooy mat nañ vingt cinq ilaa xamsin wa thalathine de vingt cinq à trente cinq entre vingt cinq ba trent cinq mooy intervalle lool ku am lool entre vingt cinq giléem yi mat na ba jëm trente cinq mu ne kooku buy génne zakat moom lan lay génne moom chat lay génne ay xar comme volé mu ne déedéet kooku li muy génne fa fiiha bintu maxaad kooku bintu maxaad unsa bu jigéen mooy bintu mooy jigéen de toute façon bintu maxaad nga ne waay luy bintu maxaad ay ñu ne la bintu maxaad yi nag ay géléem la ñu ah bintu maxaad géléem la <laughs> mais waxoon nañ ko bii passé ne fa la ñuy gise ñoom bintu maxaad bintu laboon ñoom xeqa ñoom jazaa noonu nag mu tegaloo noonu bintu maxaab bintu labun xeqa jazaa noonu la deme mooy ay catégorie lañ mooy rek buñ naan waa ji bon kii bambin la c'est un enfant bambin la adolescent la jeune la léegi paa la yu mel noonu la mooy loolu la ah <laughs> comme catégorie booy xam nga doo ñëw naan pa euh, xale bi ab paa naan paa bi ab ab ab ab ab kii la moom bambin la waaw kay mook looloo yem ñoomin bintu maxaat mu ne kon ku am vingt cinq entre vingt cinq ak trente cinq giléem ku ko am looy joxe bintu maxaat waaye luy bintu maxaat bintu bintu maxaadin bintu bintu maxaad bintu mooy lan mooy giléem goo xam ne am na un an matal na ko di dugg ci deuxième année bi mooy un an yi mat na léegi nag mu ngi jàll ci beneen at mi waaw loo kooku mooy bintu maxaab nga xam ne mooy bu matee un daanaka bu doon ci nit dañ naan fer na nga xam ne yaayam man naa jur mën naa ëmbaat beneen mën naa ëmbaat beneen doom lool moo tax ñu naan ko bintu maxaad ah yaa ngaa dégg mooy gëléem ngoo xam ne gu jigéen la un an yi mat na sëkk di dugg ci deuxième bi voilà léegi nag mu ngi noonu nga xam ne yaay ji mën naa entre boobu comme que loolu mat na lool mooy moom mën naa ëmbaat beneen doom beneen géléem loolu mooy bintu maxaat kon entre vingt cinq yonent bi alayhi salaam ne mais xam nga lii boo ko xamul nooy jàppe yi hein boo jàppul xadiis bi wala boo en tout cas bu dee mokkaloo ko noonu mais nga mokkal sens bi li muy wax nan ngay demee ci yi doo ci dem mu ne kon fa bu bu gëléem yoo bi bu matee xamsan wa ishrina vingt cinq ila xamsin wa thalathin jëm trent cinq fa fiha bintu maxaadin unsa kook gëléem gu jigéen lay joxe zakat boo xam ne un an yi mat na di dugg ci deux yi kooku loolu lay joxe di joxe charte de comme entre vingt-quatre jëm cinq mukk di joxe charte léegi tëjal foofu fa ida balagat mu continuer ba léegi fa ida balagat bu matee settan wa thalathina ila xamsin wa arbaina ba quarante-cinq voilà sittan six wa thalathina ak trente muy trente-six muy entre ba quarante-cinq bu dee gétt gi cette fois-ci waa ji moom hein moom am na quarante rek waa ji am na quarante na quarante cinq gëléem mu ne bu boobaa nag est-ce que bintu maxaat lay joxe ñu ne la non bu bintu maxaat ca trente cinq lay moom cette fois-ci moom jóge na trente cinq mu ngi am ay gëléem yoo xam dem na ba quarante cinq fa bu boobaa dina nekk ca biir mooy lan lay joxe zakat fa fiiha bintu labuun untha fa fiiha bintu labuunin untha bintu labuun lay joxe fii boo xam ne bu jigéen mooy bintu bañ ne bintu labuunin untha untha léegi bintu labuunin untha en après naa la wax noo koy jàppe lu simple la simple naa jàpp hmm? mooy deux ans bintu labun mooy géléem goo xam ne gu jigéen goo xam ne deux ans yi pat mat na sëkk di dugg ci ñetteelu atam waaw nga xamante ne nii yaayam bu fekkoon ne xam nga bu njëkk bi bintu ma xam dañ ne la woon mooy bu matalee un an bay dugg ci deuxième année bi yaayam mën naa ëmb beneen léegi nag bu ëmbee bala muy gestation beeg ak fi muy jure fekk doom jam ja amoon un doon dugg ci deux ans bi matal deux léegi yaayam bari soow ngir mën a nàmpal bi nga xam ne moom la ëmb bu juddoo hein wala bu juddu na mu war koo mën a làmpal loo tax ñu naan ko bintu la bun doomu giléem goo xam ne dafa fees ak soow ndax dafa fekk moom mu ëmb loo xamante ne nii hein daa daa daa jur doom léegi wala day dóoru jur léegi mooy loolu nag waxuñ la il faut mu jur par force mooy loolu dañ la bëgg a wax bu gëléem mooy yow gëléem gi ngay joxe boobu entre trente six jëm trente cinq ah non trente jàpp quarante cinq bintu labun ngay joxe te bintu labun mooy gëléem gu jigéen boo xamante ne nii matal na deux ans di dugg ci troisième année jàppal loolu kese voilà ay yaayam kii wag yooyu bu la naree kiy baal waaw kon entre trente-six ba quarante-cinq mooy ku am loolu loolu liñ la bëgg xam nga nit du tëb rek naan yor naa trente-six entre trente-six ak mooy am na quarante-cinq gëléem kooku bu ñëwee ba xawalaanul xaw li am date d'anniversaire u yooyu buy joxe zakat cinq gëléem la am moom du joxe du joxe gëléem goo xam ne un an la joxe la am non non gu am deux di dugg ci troisième année bi loolu lay joxe comme zakat loolu mooy génne zakat loolu mooy loolu mooy li muy génne axdu shay'in maxsuus lu jagoo lool gis nga parce que dafa jagoo fii noo ñëw di tax sa affaire ña ah. waaw kay lu jagoo la bintu maxaat bintu labun loolu seen mooy dafa nekk lu jagoo ah voilà léegi kon gis nañ entre trente-six ak trente ak quarante-cinq trente-six ak cinq léegi mu continuer ba léegi suñu xadiis bi nekk ci saxiixayni ak sunanu al imaam Abu Daawuud ak kan Seydina al imaam An-Nasaa'i rahmatullahi ala jamii hein léegi suñu xadiis bi fi ñu yemoon kon fan lañ yemoon fa idaa balagat sittan wa thalaathiina ilaa xamsin wa arbaina fa fiiha fa fiiha fa fiiha bintu labunin untha fa fiiha bintu labunin untha hein fa fiiha bintu labunin untha léegi ñu jàll ñu jàll aywa jàll nañu jàll kon xadiis bi mu ne fa ida balagat sittan wa arbain sittan wa arbain ila sittina fa fiiha hiqqatun taruqatul jamali hein mu ne fa ida balagat léegi bu matee jóge nañ kon entre trente-six quarante-cinq bu matee nag ah, quarante-six soixante-seize wa arbaine ak quarante muy quarante-six ila sittina jëm soixante entre quarante-six jëm soixante fa fiiha hiqqa kooku lan lay joxe hiqqa taruqatul ja alfaxli wala aljamal ci riwaay bi jamal mu ngi noonu mooy bu dee entre quarante six gëléem nga am ba soixante mooy ku am entre boobu mooy ku am soixante gëléem kooku buy joxe zakat entre quarante six ak soixante lu muy joxe day joxe fa fiiha xiqa taruqatul jamal moom day joxe xiqa xiqa mooy lan xiqa mooy gëléem goo xam ne gu jigéen la matal na trois ans di dugg ci ñeenteelu at mi taruqatul jamal mooy dafa tollu na foo xam ne àgg na période boo xam ne gëléem yi mën nañu koo tëbu loolu lay wax loolu mooy taruqatul jamali nga xam ne gëléem yu góor yi mën nañu ko tëbu voilà kon xiqa mooy bu mat trois ans gëléem gu jigéen gu mat trois ans di dugg ci di dugg ci quatrième année bi boobaa entre quarante six ak loolu la waa ji war a joxe entre trente six ak quarante la la doon joxe bintu la buur entre vingt cinq ak trente cinq bintu maxaat entre vingt-quatre ak cinq mu joxe lan shaa ak ci e, ci e, xar wala bëy mais ñaata la ciy joxe ci bu nekk ah est-ce que e, benn gi rek lay joxe loolu dinañ ci ñëw ci détails yi ah, mu ngi noonu léegi nag ñu continuer ba léegi hadis bi pareegul mu ne fa ida balagat sittan wa arbaina non loolu pare nañ ci fa ida balagat waxidatan wa sittina ila xamsin wa sab'ina fa fiha jadaa voilà mu ne nag bu dee mat na bu dee dafa mat gëléemam yi dañoo mat sittan wa non euh, euh, waxidatan wa sittin ndax fi ñu jóge sànq moo doon lan fi ñu jóge sànq moo doon 46 ba 60 léegi kon bu dépassé foofu mooy 61 jàpp lan jàpp soixante-quinze mu ne fa fii xaalam cee génne mooy jazaa jazaa la fay génne jazaa léegi ana lan mooy jazaa ñu ne la jazaa nag mooy loo xam ne quatre ans yi mat na di dugg ci cinquième bi waaw quatre ans wa mat na di dugg ci cinquième année loolu mooy jazaa loolu mooy jazaa moo tax gis nga yii moo tax ma la affaire géléem lañ nekk newuñ ci leneen de parce que xam nga ci wàllu xar yemul ak li ñu naan jazan ci wàllu géléem gis nga kon géléem jazan mooy la loo xamante ne matal na quatre ans di dugg ci cinquième année yi voilà léegi nag mu ne kon pare nañ foofu jazan ñu jàllaat ba léegi mu ne fa ida balagat sittan wa sab'in léegi nag bu matee sittan six wa sab'ina mooy soixante-seize bu matee soixante-seize bu matee soixante-seize bu boobaa soixante-seize jëm quatre-vingt-dix entre soixante-seize ak quatre-vingt-dix ana lan laa joxe waay lan la fay joxe mu ne fa fiiha bintaalabun bu boobaa nag mu joxe ñaari bintaa ñaari gëléem yu jigéen yoo xam ne am nañu ñetteel euh, seen ñaari at yi mat nañ di dugg ci ñetteel at waaw bint labul mooy koo xam ne ñaari at yi mat na di dugg ci ñetteel at bi fii nag ñaar nga ciy joxe entre lan entre sittan wa sab'in muy jàpp quatre vingt mu ne fa ida balagat ihda entre mu ne bu dee nag dafa mat quatre-vingt-onze entre ak fa fiiha xeqataani taru taruqatal jamali mu ne bu boobaa ñaari xeqa lay joxe ñaari xeqa mooy lan xeqa waxoon nañ la mooy boo xam ne matal na ñetti at di dugg ci ñeenteel at bi kon ñaari gëléem yoo xam ne matal nañu ñetti at di dugg ci ñeenteelu at ni loolu li ngay joxe taruqatal jamali mooy tollu nañ fu leen gëléem yi di tëboo yeneen yu góor yi mu ne fa ida zaadat bu yokkee ah ala ishrina bu yokkee vingt wa mia mooy bu yokkee ci lan vingt ak cent mooy vingt mooy mooy cent vingt fa fii kulli arbaina bintu labun bu boobaa nag quarante yu ne ah ci quarante yu ne danga cay joxe bintu labun bintu labun mooy boo xam ne matal na li nga xamante ne ñaari at di dugg ci ñetteelu at mi mu ne wa fii kulli xamsiina ci cinquante yu ne bu boobaa xiqa dang ciy joxe xiqa xiqa mooy lu matal ñetti at di dugg ci ñeenteelu at mi mu ne wa man la yakun maahu illaa arba'un min al ibili léegi nag foofu la affaire bi yem loolu mooy lan mooy ñaar yi ma mujjee wax nii nga ne ma defal ma ko comme ni nga defoon sànq pour l'instant diñ ma ne bon à vrai dire nag lii ngay wax c'est pas c'est non ça c'est pas simple mais ça c'est pas simple yow li ngay wax nii est-ce xam nga ne la si simple na yonent mi aleyhi salaatu wa salaam ko wax moo tax mu simple parce que waxam dafa simple euh, mooy dañuy wax xadiis bi wax naan nañ ñëw ci détail bi ah nañ ñëw ci détail bi xaaral <laughs> dañ la koy waxal ni mais bu ñu taxawee di jël par catu xadiis bi cat par cat bu boobaa di nga gis ndeke mais lii lii neex naa jàpp ndekete ah ah <laughs> léegi nga ne ma kon yow defal ma kii bi ida balagat ah. fa ida zadat ala ishrina wa mi'a léegi bu ëppee 120 xam nga 120 lañ yem fële mu ne foofu xeqataane entre 91 ak 120 léegi mooy bu ëppee 120 mooy 121 ah jëm fan mu ne fa ida zaat ala ishrina wa mia fa fi kulli arba'in kon kay ni ngay def bintu labuun mu ne bu boobaa day joxe bintu labuun mooy entre cent vingt et un ba cent vingt neuf kooku day joxe ñaata trois bin kiiwu labuun lay joxe waaw cent trente yi cent trente yi ila arba'in la wax bu boobaa 130 ba 139 da ngay joxe lan xiqa ak binta labun ah kullu arbaina bint labun wa fi kulli xamsiina xiqa léegi nag mu ne wa man lam yakun maahu illa arba'un min al fa laysa fiha sadaqa illa an yashaa rabbuha mu ne wa man lam yakun maahu illa arba'un min ibil koo xamante ne nii kooku moom amul waman lam yakun maahu illa arba'un min al ibil bu nee nit la koo xam ne moom amul lu dul kat gëléem moom kat gëléem kese la am mu ne fa laysa fiha sadaqa kooku moom zakat waru ko waaw kooku mooy lii mooy fii la définir nisaabu zakat sànq wax na zakatul ibili sànq waxoon nañ ci kaw tamit bi muy wax ne fii kulli xamsin sha min kulli xamsin sha ci cinq yu ne benn gàtt nga cay génne léegi li mu wax nii ne bu dee ne waa ji amul lu dul kat ku am kat giléem fa laysa fiha sadaqa kooku moom amul dara lu mu ciy joxe zakat illaa yasha rabbuha ba mu soob boroomam waaw mooy bu ko neexee mu ne man ah damay moo xam naa ne zakat waruma waaye dama koy def ngir dimbalee ko way ñàkk ñi zakat waruma mais bon naa génne mennum xar saraxe ko loolu moom la neex mais mooy amul dara luñ koy imposer ndax il n'est pas imposable kat gëléem hein léegi nag mu ne fa ida balagat xamsan min al ibil fa fiha sha kanta nag bu matee cinq gëléem nag foofu nag moom fala mooy fala sëy imposable bi commencé mooy li nga xam ne ku ko am ci éleveur u gëléem waajuy sàmm ay gëléem waaju am ay gëléemam yoo xamante ne ni saa ima la pas pour mu koy liggéeyal ci toolam yeeg wala transport mooy yoo xam ne da ciy ut moom da koo def ngir di ut laban wala fourrure bi wala yàpp wi wala yu mel noonu lum ci man di doon ak tamit walla mu ciy ut lii nu mu bëgg lu mu tudd eh, eh, mooy di bàyyi muy ëpp ci at mi muy lekk ci mbedd mi mais ngir lan ngir muy gën a jur di gën a bari ci àll bi ci min euh, bàyyi leen ñu lekk ah ci suufa si yàlla si bu dee loolu la ñuy def mooy yooyu lañuy wax ah. mu ne kon ku am fa ida balagat xamsan min al ibili ku am quatre yow moom zakat waru la lu dul mu neex la nga joxe daa nga saraxe waaye bu matee cinq fa fii hacha kooku moom benn gàtt lay joxe ku am cinq gëléem benn gàtt ngay joxe mooy sa zakat mu ne wa fii sadaqatil ghanam léegi pare na ci li nga xamante ne nii moo jëm ci wàllu gëléem léegi nag mu ñëw ci li nga xam ne mooy ñoom xar ak bëy ana lan mooy seen nisaab ak yooyu mu ne wa fii sadaqatil ghanami nekk na ci zakaatu li nga xam ne mooy alxanam mooy li nga xamante ne mooy xar ak bëy fii saa imatiha waxoon nañ la dinañ ñëw ci dalil boobu dalilu bu ñëwee ci chartu saa imam yi ñu wax hein foog naa sax loolu après bii di ñëw ñu njëkke ko moo gën parce que dañuy ñëw di joxe nisaab yi mooy charte yi ñu leeral leen benn yoon moo gën bu ko defee après nañuy ñëw rek di dérouler waaw gis nga fi yonent bi alayhi salaatu salaam dane wa fi sadaqatil ghanami fii saa'imatiha te nekk na ci li nga xamante ne nii mooy sadaqatul ghanami ci li nga xamante ne nii mooy zakaatu al ghanam mooy xar ak xar wala bëy wala xar ak bëy fii saa'imatiha mooy ci li nga xam ne ci jur ñoom yi nga xam ne ñoom dañ leen di bàyyi ñuy lekk li ëpp ci at mi dañuy dañ leen di sàmm ci suufa si yàlla si mooy du yi moo leen di xont boroom dina leen dundal mais li ëpp ci at mi ñoom ci ñax mi ñuy lekk ci bi àll beeg yooyu loolu bu dee loolu lay wax loolu mu ne nag ganam yooyu kon lii gis nga wasf bi mafhumul wasf ah daf fi am solo fii te daf fi dëgër mooy lan mooy ne da ko melal que ni lii la waaw loolu dina ñëw ci argumentation bii di ñëw kon mu ne wa fii sadaqatil anam nekk na ci zakatu xar yi ak bëy yi fii saa imatiha ci xar yi nga xam ne ñoom yi nga xam ne bokkul ak yi nga denc sa kër di leen yaral sa bopp de waxuma yooyu man man yonent mi alayhi salaam de yi may wax mooy yi nga xam ne danga leen yóbbu ci àll bi ñuy for di sa ñu ngi leen di sàmm ci àll bi ida kaanat li ëpp ci at mi ida kaanat arbaina bu ñu matee arbaina ila ishrina ilaa ishrina wa mi'a sha mu ne yooyu nag ñoom bu dee ne xanam yi la xanam yi ñoom bés bu ñu mat bés bés bu ñu matee quarante hein xanam yi mu ne ñoom boo matee quarante la xam nga loolu yàgg nañ ko wax mooy quarante mooy nisaabu xanam yi voilà mooy xar ak bëy wax nañ yooyu nag dañ leen di fusionner xar ak bëy benn lañ mooy ci côté boobu bu dee ne yow da am ay xar vingt xar vingt bëy bu leen fi at mi fekkee da ngeen di boole génne ci zakat o léegi kon mu ne wa fii sadaqatil ghanami fii say marié in kaanat bu dee dafa nekk arbaina quarante ila ishrina wa mia entre quarante ba cent kon loolu lan laa ciy xame sha mooy entre entre lan quarante ba cent bu ma amee lu toll noonu entre quarante ak ak cent vingt bu ma amee lu toll noonu bu ma amee lu toll noonu mooy lan boobu laay joxe lan boobu benn chat benn laay joxe waaw sama xar yi bu ñu yemee ba cent vingt benn xar laay mennum xar laay joxe mooy sama zakat waay waaye lii simple na de mais xoolal nga am mooy lool lool tamit lan lañ ciy déggee mooy entre un ba trente-neuf bu ma amee mennum xar ba fanweeri xar ak juróom-ñeent dool du ma ci joxe zakat ndax mataluma c'est imposable mataluma ko ah kon loolu lu ama am solo la lu ama am solo ngoonge kon loolu danga ko ci xamee mooy kon man <laughs> kon bu ma amee 39 39 xar kon du ma ci génne zakat muñ la nee 39 nag kon mooy ay 15 taxul ñuy wax boo amee 15 it doo ci génne li nga xamante ne nii mooy zakatu doo ci génne zakatu léegi mais bu ma amee quarante mooy à partir de 40 lay joxe bu ma amee 50 tamit loolu lay joxe. waaw bu ma amee cinquante xar mennum xar laay joxe bu ma amee soixante-dix xar mennum xar laay joxe bu ma amee cent xar mennum xar laay amee cent dix-neuf xar mennum xar laay joxe zakat bu ma amee cent vingt xar it bu boobalee xar laay joxe mais cent vingt et bu ma amee cent vingt et mu ne la lool laa lay wax nag moo ciy tegu fa iza mu ne bu yokkee nag ala ashrina wa mi'a mooy cent yi bu yokkee mooy kon à partir de cent vingt jëm ilaa mi a tey nii jëm deux cent entre cent vingt et un xar hein ba cent xar shaataani yow ñaari xar ngay joxe mooy sa mooy sa zakat waaw allahu akbar yow nga vingt xar xar bennum xar mennum xar ngay joxe bu ma amee cent vingt et un xar men num ñaari xar lay joxe bu ma amee cent vingt cinq ñaari xar lay joxe bu ma amee cent cinquante xar ñoom itam loolu lay joxe deux xar bu ma amee cent quatre-vingt-dix-neuf xar ñaari xar lay joxe bu ma amee deux xar ñaari xar lay joxe waaye waa bu ma amee deux cent un ma ne waaw kay léegi nag foofu lay ñëw mooy li ci tegu mooy li ci tegu mu ne fa ida zaada ala mi'atayni ila thalatha mi'a ba biya thalath mu ne kantaan ak bu dee dafa yokk bu dee dafa yokk li nga xamante ne nii mooy deux cent un ñu ngi ci deux cent un sànq deux cent la ñemoon mu ne fa ida zaada ala mi'atayni bu yokkee ci deux cent kon mooy deux cent un ila thalatha mi'a jëm trois ah jëm trois bu boobaa luy xew mu ne bu boobaa fa fi yaasalaas kooku trois ngay joxe kooku trois ngay joxe deux trois cent ana lan laay joxe man trois fa fiiha salaas mu ne fa iza zaaduna la thalatha mi'a fa fiya kull fi fa fi kulli mi'atin sha bu yokkee nag ci trois cents mooy à partir de trois cents trois cent un jàpp trois deux jëm noonu mu ne nag bu dee loolu nag fa fi kulli mi'atin cent yu ne sha benn xar laa ci yokk fa ida kanat sa fa in fa ida kanat sa'imatu rajul naqisa min arba'ina sha wahidatan fa laysa fiha sadaqa léegi pare na ci lool léegi nag mu lay wax waa xanam ñii ñoom xarak bëy ana lan mooy seen nisaab mu ne fay daa kaan xam nga na ko sànq mais yaa ko waroon a jëli mais it ndax bii day leeral saa su ne alayhi salaatu wassalaam mu gën a leer rek waaw mu ne fay daa kaanat bu dee dafa nekk saa imatu rajuli xar yi nga xam ne waa ji ëpp ci at mi moom du moo leen di xont ñoom ñooy dundal seen bopp ci àll beeg yooyu mu nekk am loolu ci bu dee benn waa ji am yooyu gàtt yu mel noonu naaqisa dafa manqué min arbaina sha mu nee ne matul 40 xar nag li waajooju yor sàmmkat boobu mu yoro ba moomu lool mu yor ci xar moom matul 40 hein mu ne bu dee matul arbain shaatin shaatan min arbaina shaatan waahidatan fa laysa fiha sadaqa kooku du joxe benn zakat mooy bu matul 40 matul c'est imposable ci la ñuy xam ne kon c'est imposable xar yeeg ak bëy mooy 40 bu ko matul kooku zakat warul ci moom. illaa yasha rabbuha lu dul mu soob boroomam mooy mu ne mu ne bon xar la am waaye miskin yi naa leen dimbali rek jëlum xar sarax leen loolu lu baax la waaw léegi nag mu ne wa fi riqati rubul ushri lii gisoon nañ ko. ah wa fi riqati yii moom jarul ñu ciy ñëwaat parce que gisoon nañ leen ba pare ah mooy li jëm ci wàllu euh, xaalis ah aldahabu walfidda ah aldahabu walfidda aldahabu walfidda mooy yi nga xam ne moo xam pièce la moo xam dudu pièce mu ne Kantaa yooyu rubu'ul ushri yooyu gisoon nañ ko moo rubu'ul ushri bu ñu jëlee alal ji diviser ko en dix parties jël benn partie bi ah diviser ko par quatre mu nekk ay deux virgule cinq deux virgule cinq quatre ay quatre deux virgule cinq la ñuy boole quatre deux virgule cinq la ñuy boole bu boobaa bu ñu boolee quatre deux virgule cinq yi moo lay jox dix léegi rubu'ul ushri moo indi loolu le mooy 4 kon mooy 2 virgule hein 2 virgule 5 ci cent yu ne moom lay wax nii voilà mooy xaalis ak mooy nisaabu xaalis bu ma ko amee ba pare ak argent lan laa ciy génne axdu shay'in maxsuus mooy rubul ushri voilà wa in lam takun illaa tis'iina wa mi'a fa laysa fiihaa shay'un illaa yashaa rabbuhaa mooy li mu wax fële rek bu amul ci fidda hein loo xam ne matul sëy bi imposable bi kooku it dara dara waru ko warut ci moom ah mooy tis'iina wa mi'a fidda ndax lan lan moo newoon deux cent dirham mooy nisaabu lan mooy nisaabu li nga xamante ne nii mooy xaalis deux cent hein alors que bu dee bu dee bu dee waaja ndax mi ata dirham mooy li nga xamante ne nii mooy nisaabu li nga xam ne mooy fidda kanta xaalis moom ishruna dinaara ah loolu la mooy bu ci matul loolu la bëgg a wax ne la bu matee cent quatre vingt dix xam nga matul deux mu ne kooku fa in tak fa in lam takun illaa tis'ina quatre-vingt-dix wa mi a cent quatre vingt sax bu ko matee fa laysa fiha kooku dara waru ko ci wàllu xaalisam boobale mu yor ndax matul li nga xam ne mooy nisaab bi kenn du duna ko génneel boulangerie génneel sa deux virgule cinq ci cent yu ne vingt-cinq ci mille yu ne déedéet ndax matu ko illaa yasha rabbuha ah lu dul boroom alal ja ah bon matu ko waaye naa dimbali ji way sonn yi rek way ñàkk ñi rek naa leen jox ah, ah loolu de lu baax la xadiis bi fii lay nga ne ma oh. mais léegi man man waa léegi ce qu'on mooy fii lañuy yem tey bii di ñëw nag ñu dugg nag ci li gën eh, leer na ba pare waaye gin koo teqantal rekk ci des bu nekk ñu kaase la jël ñoom ibil teg fee jël ñi nga xamante ne nii jël ñi nga xamante ne nii ñooy ñu ci des ñu daal di leen teg fële ah ñoom xanam après xam nga baqar waxu ko fii mais baqar dinañ ñëw ci ay xadiisam buñ ci àggee yi nga xamante ne mooy li jëm ci wàllu nag parce que li dinga ma ne mais uwe nag moom mu nag fu mu jaar nag yi dañoo rëcc benn nag rëccu ñoom am nañ seen mbir te ci xadiisu Seydina Muaz la ibnu Jabal dinañ ci ñëw foofu nag loo dégg ay ay ay ay ay ay ay bintu maxaab bintu laboon xeqa gadaa déedéet foofu looy dégg ci nag yi ñoom tabia ngay dégg tabia tabia musinna tabi'un wa musinna ñooñu ngay dégg tabi'ani tabi'atani yooyu ngay dégg mais yooyu dinañ ci ñëw ah mooy xadiisu Seydina Mu'aaz ibn Jabal radiyallahu ta'ala ci yaman gi bi ko Yonent mi yaman gi muy xadiis boo xamante ne al imaamu abu daawuda moo ko solo mooy waa saabu arbaa imaam abu daawuda tirmidi wa an-nasaa'i ak imaam ibnu maaja rahmatullah ala jamii ñoom ñépp ko solo hmm? loolu dinañ ñëw ci wàllu nag ah, buñ ci àggee ñoom vache léegi léegi léegi kon dañuy yem nii léegi dañuy yem nii léegi dañuy yem nii bii di ñëw ñu dugg kon ci zakatul ibili wax ci wàllu saa ima lan moo tax ñu ne loolu moo dina dëgër d'abord insha allahu taala buñ ci baree ñu dugg ci ñoom zakatul ibili muy zakatu li nga xam ne mooy àll ibil ah insha allahu taala ah bu jàpp compliqué na jàppal rek ba bii di ñëw ah nafaraatal xadiis bi <laughs> ba bii di ñëw insha allahu taala wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala